bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kon ñu ñëwaat ci xew-xew bi xewam ci montagne bi di Uhud di ghazwatu Uhud ci jotaay bii ñu génn gisoon nañu waa Quraysh nan lañu waajale ak ci lu gàtt lan moo waral xare bi naka la Quraysh génne keroog bi haddiha wa jaddiha wa hadidiha wa ahabishiha wa man taaba'aha min bani Kinana wa ahli Tihama waaw naka la génne amoon alliance ki ahabish yi alliés yi newoon ci suufu Makka waaye waa Tihama ak waa banu Kinana waaye génnaale seen jigéen ñi ngir ñu soññu leen ba tey xare bi moom ñu mën a jël seen revanche fay yu li nga xam ne moom loolu leen dal moo leen lam lañ leen tegoon Badar gisoon nañ kon ni ñu accès ba wàcc côté Médina waaw jàkkaarloog Médina daal di jël li nga xamante ne mooy caawa bi Médina jël seen fas ya ñu indi woon muy deux cents fas waaw jël li nga xamante ne mooy seen gëléem yi boyal leen ñuy lekk naan suuf caawa waa ahlul Médina ak seen tool yi waa léegi ñu doon laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ana naka lañu la yëgee xabaar bi loolu lañu waa ahlu siyar wal maghaazi rahmatullah alayhim dañuy toppatoo domaine bii di nettali ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ki ko wax dikkuk waa Quraysh benn waay la woon bu ñu naan Amr ibn Salim al-Khuzaa'i bokkoon ci waa Khuzaa nekkoon waaso wu mag ñi ëppoon jamono yooyu tuuba gu ñoon waaye dañoo masaam alliance ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak jàmmoog moom bari na lu lu bari ku topp dundu yonent bi alayhi salaatu lu waa Quraysh doon waajal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñooy ñëw xabaare ko yonent bi alayhi salaatu rawatina kii di Amr ibn Salim al-Khuzaa'i di ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax dafa doon jaar di romb daje gis waa Quraysh ni ñuy liggéey waaw boyal seen seen seen fas yi ñu li nga xam ne mooy caawu Medina ak seen tool yi mu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàkkamtuwul waaw ñëwul parax paraxuwul déedéet ndax al-ajalatu min ash-shaytaan parax paraxi ci shaytaan yi la jóge dal ak teey nag min ar-rahmaan ci borom bi la mu daal di yebal ay ndaw ci gàttal ñu daal di dem daal di xool ngir vérifier est-ce réellement affaire bii noonu la demee bi ñu demee daal di koy vérifier daal di koy vérifier ba gis ne lii dëgg-dëgg lii moo am ñu ñëw daal di koy wax bi mu ko leeree ne kon lii moo am yenent bi alayhi salaatu wassalaam ci guddi gi mu daal di tëdd daal di nelaw mu daal di gént dajale jullit ñi ca suba ga ñu yëg kon fi waa Quraysh wàcc ak li nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci lu bon fii ci sori ci wàllu côté Uhud yonent mi alayhi salaatu wassalaam dajale leen xanaa moom la borom bi wax wa amruhum shura baynahum wax ko wa shawirhum fil amr del waxtaan ak ñoom ci mbir yi nga xam ne am na place ngir ñu man ceew sottante xalaat yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne leen inni qad ra'aytu wallahi xayra ra'aytu baqaran tuzbah wa ra'aytu fi zubabi sayfi salman wa ra'aytu anni adxaltu yaday fi dir'in hasina fa awwaltuha al-madina waaw mu ne leen man de damaa gis damaa gént wallahi xayraal gis yiw laa gént ndax ci sama gént gis naa aw nag woo xam ne moom la ñuy rendi ma gis ci sama catu jaasi bi di Zulfaqaar salman mooy ak damm-damm mu ne waaye war a aytu gis naa sama bopp ci gént gi kën damaa jël samay ñaari loxo yi dugal leen ci benn euh, mbubb koŋ foo xamante ne nii fu dëgër la te baax nee na ma gise noonu la loolu mooy Medina waaw moo tax am na neneen nu mu ko waxe allahu akbar moom yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne inni ra'aytu anni fi dir'in hasina fa awwaltuha al-Madina wax ak saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen gis naa sama bopp ma nekk ci mukk koom bu baax ma ne loolu lool ni ma firee sama gént bi am na ci benn riwaay dañ ne ko waa yonent bi sa sam loo firee loolu ma ne loolu mooy Médine wa an wa anni murdifun kabshan fa awwaltuhu kabshal katiba waaye it gis naa ci gént gi mooy ma yéeg ci benn kuy boo xamante ne nii moom laa jiital ma bi koy firé kapsal katiba mooy kuy ki nga xamante ne mooy armée waa Quraysh bi mooy ñoo koy far wa ra'aytu anna sayfi dhal faqaari ful fa awwaltuhu fallan minkum fiikum ma gis ne sama jaasi ji damm na di dhal faqaar loolu nag li nga xamante ne moom laa ko euh, interprété mooy ak ak ak ak. lu metti lay doon ci yéen sama saxaaba akbar wa fa wa tubba fa baqrun wallahu xayr mu ne gis naa gëléem euh, nag xam ne dañ koy rendi waaye loolu fa baqrun mooy ak rendi ak dina mooy deret ju bari dina tuur nee na nag waaye loolu lépp wallahu xayr waaw moo tax mooy xotti gu xotti biir mooy baqrun Allahu akbar am na boo xamante ne nii mu ne daa am benn koo xam ne sama bokk ci sama mbokk yi lay bokk koo xamante ne loolu noonu mooy ah xare bii ñu jëm ak faat bu mitti dina ci am ci gàttal yonent bay saa saam dagal leen bi mu leen waxee lool mu wax leen nag moom lan la xalaat alayhi salaatu wassalaam mu ne leen man li ma gis mooy ñu dos fii ci Medina ndax géntam gii waaye nag ñi nga xamante ne nii ñoom ñu bari fekkewuñu woon Badr te dégg jaloolay Badr ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñu bëggoon nag lii lañ doon mëbët xew-xew bu mel nii bañ am ko ba man koo ba man cee participer ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nañu génn bu ñu fi des nañu génn fekk leen fa ñu ne waa Quraysh waruñoo parce bu ñu génnul dañuy jàpp ne ñun dañ leen a ragal kon nag yonent bi alayhi salaatu salaam am ci sahaaba yi ku ne ko lii lañ doon ñaan di ko mëbët boroom bi xëcc ko ba indi ko ci suñu ëtt yi kon nag yonent bay sa sam bàyyi ñu dem am ci ñoom ku ne da xër ak bëgg shahada ñu ne yonent bay sa salaam la tahrimna ash-shahada waaw ne yonent bay sa sam kenn ci ñoom waay waay waay yàlla na bu waay yonent bay sa salaam bu ñu xañ shahada waay bàyyi lañ ñu dem waaye lii moo doon xalaatu ñu bari ku mel ni Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib mooy ci ginoon a màgg ci ñi jàppoon loolu moom mu ne yonent bay saa saam daal man li ma gis mooy ñu génn fekk Quraysh du fa jóge waaw moo tax bés boobu noonu Seydina Hamza moom bokk na ci ñi gën a màgg ñi waxoon ne ñu génn fekk leen waaye ku mel ni naafiq bu bon bi Abdallah ibn Ubay ibn Salul daa fekkoon xalaat bi mu xalaatoon mooy li yeneen tubaab yi saa saam xalaatoon mu ne yeneen tubaab yi saa saam bu leen déglu waaw bul déglu xale yi waaw bul génn parce que man homme d'expérience laa ku xam li may wax laa wax naa ci yàlla yow yeneen tubaab yi saa saam fa wallahi ma xarajna minha ila aduwwin lana qattu illa asaba minna wala daxalaha alayna illa asabna minhum fatahum ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam fa in aqaamu aqaamu bi sharri mahbas wa in daxalu qaatalahum ar-rijaal fi wujuuhihim wa ramaahum an-nisaa'u was-sibyaanu bil-hijaarati min fawqihim wa in raja'uu raja'uu xaa'ibiina kamaa jaa'uu waaw Allahu akbar Abdallah ibn Ubay ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bul déglu ñii waaw ñii di wax bu leen leen déglu man homme d'expérience la li ma lay wax dama ko dund xam ko wat naa ci yàlla ñun waa Medina ma suñoo génn Medina di dem di dajeeg suñu benn noon ci biti lu dul moo ñuy gañ waaye masul suñu benn noon masul a ñëw fii ci biir Medina lu dul ñu gañe ko te ñun bu ñu duggee ci dëkk bi góor ñi ñi man a xeex ci ñun jàmmarloog ñoom jigéen ñi ak xale yi nekk ci kaw terrasse yi di leen sotti di leen xañ ay xeer di leen sotti ay ndox yu tàng kon nag nañ des fii waa Makka nag bu dee dañoo taxaw fa ñu taxaw bëgg ñoo dugg dinañu dellu dinañ fa yàgg dellu kuddus comme ni ñu fi dikke woon kon nag bul déglu ñi bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam waajalee saxaaba yi gis seen biir te ne ah ña ko puusa woon ci lii ah yéen est-ce seet leen ni ngeen def fexe nañ ba puusa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci loo xam ne bëgg ko woon nañ dem wax ak moom ngir mu xool lu ko neex bu bëggee des na des ñu ngi tuub ci li ñu wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen déedéet warul ci bi yonent bu soree ay armam waajal ngir xare lu dul dina dem ba xare ba yàlla di dogal lu ko soob ci noonu la yonent bi alayhi salaatu salaam génne ànd ak mille personnes mobiliser mille xeexkat waaye armée bu toll noonu comme que waa Quraysh ñu nga pëne ca biti dëkk ba ñuy jëm ca ñoom buñ jëlee ci yoon yi ñépp xam yi ñu miin tem ñu directé leen tem ñu yëg leen yonent bi alayhi salaatu salaam kan ci yéen moo ñuy jaaral ñu ci yoon woo xam ne dinañ dem ba fekk leen ba fekk foofale ba mën a taxaw te duñu yëpp ci la ku ñu naan Abu Xaysama axu bani Haarisa ibn al ne ana ya Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam man daw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xam naa yoon yi mu jaaral leen yoon yu méttee jaar ba daal di agsi jege Uhud bi ñuy waaje jege Abdallah ibn Ubay xam ne ah caaxaan faaxe dëgg des xaree ci des mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam man moom maa ngi dellu ndax fii xare du fi am waaw ataani wa asa wa asaani wa ataa as-sibyaan wal iyaadu billah Abdallah ibn Ubay daal di dëpp ak trois cents personnes te mille lañu waaw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam asaani Muhammadun wa ataa al-ghilmaan aw al-wildaan waaw ne yonent bi alayhi salaatu salaam daal daf maa Muhammad mii daf mooy man kilifa bi ma doon Abdallah ibn Ubay di sang joxe sama xalaat mu bàyyi sama xalaat topp gone yi kon man maa ñu dem fii xare naru fee am waaw wal iyaazu billah yóbbaale trois cents personnes waaw bi dem Abdallah ibn Amr ibn Haram di waalidu Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma daal di dem dam leen ne ko ya Abdallah yaa qawm yéen ñoñ samay ñoñ te ngeen a bàyyi ca gàcceel seeni yonent ak seeni mbokk ginnaaw bi ngeen gisee li nga xam ne moo xew mooy xaree fi la na am ngeen bëgg dem gàcceel Abdallah ibn Ubay ne bu ñu xamoon ne xare lañu am konoon te kon dinañ fi des waaye fii xare du bi am quoi waaw Abdallah ibn Ubay noonu la yóbboo trois cents personnes yonent bi alayhi salaam dese sept cents léegi nag yonent bi alayhi salaam commencé ñu daal di continuer ba àgg bi ñu àggsee nag yeneen bi alei salaatu salaam xuru Uhud fi ngeen di gis nii montagne bi ni muy yaatu na la taqaloo ci xur bi gis nga ngandu montagne bee bu luy bi nekk ci digg bi muy jabalu rumaat lañ koy woowe muy fi nga xamante ne nii fi la pire d'élite yi yonent bi alei salaatu salaam tànnoon ñoom la fa teg waaw ki leen jiite woon di Abdallah ibn Jubayr radiyallahu ta'ala anhu bokk ci waa banu Awf Amr ibn Awf radiyallahu anhu ñu nekk cinquante yonent bi alayhi salaam daal di daal di daal daal di tànn waaw ba pare ne leen ne ko moom waaye wax ñëpp indahil xayla anna bin nab la ya'tuna min xalfina in kanat lana aw alayna fasbut makanak la nu'tiyanna min qibalik la yonent bi alayhi salaam ne seen chef Abdallah ibn Jubayr radiyallahu anhu ne ko dàqal ñu fas fasu Quraysh yi ñu yor yéen dee bu xare bi tàmbalee fu fas yi di ñëw rek yéen na flèche yi di dal waaw ndax fa ci beneen fa innal xayla la taqbilu la taqbilu ala nabla ndax la taqdamu ala ndax gis nga yi fas yi ñemewuñ flèche yi bu flèche yi dal ñuy def ñuy def demi tour ñuy ne leen nag fexe ba waa Quraysh bu ñu dëkk seen ndax yeneen way saasaam dafa ñëw ci montagne jabalu ay nay ni bee jabalu kii rumaat bi fii nga xam ne fa la teg ñi francs-tireurs yi def gannaawam mu mu mu féete doxam féete ci montagne Uhud bi jàkkaarloog Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam teg leen ci kaw ñuy juróom fukk ne nag bu ñu kenn dikk seen gannaaw des seen seen seen balance ci yeneen riwaaye même bu ngeen gisee ñun ñuy faat des leen seen kanam laa ilzamu makanakum laa tabrahu waaw des leen seen place bu leen fi jóge lu mën a xew même bu gisee ñu ñuy faat ba picc yi ñëw di ñu jël di ñu sex di yokku bu leen ñu dimbali bu ñu gañe bu leen ñëw di ñu dimbali tamit ilzamu makanakum des leen seen bërëb fii laa leen teg man yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw mu daal di waajal moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam sol ñaari bu kom la soroon bi muy génn keroog loolu mooy wàkkeerlu ci yàlla jël drapeau bi na ci boroom xam-xam yi ñu ne Seydina Ali ibn Abi la ko joxoon waaye bi mu ñëwee laaj ne drapeau waa Quraysh bi kan lañ ko jox a ñu ne ah Talha ibn Abi Talha moo ko yor min Bani Abdiddar yeneen way sa sam jël ko jox ko Seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayr ib al abda yi bokk ci waa Banu Abdiddar ne duñu gën a gore duñu gën a euh, euh, jokk mbokk te duñu gën a nekk ñoo xamante ne nii ñooy euh, mu jël drapeau bi jox ko koo xam ne moo ki yor drapeau Quraysh ci wa Quraysh kon nii la yonent bi alayhi daal di waajale Allahu akbar Allahu akbar moom la ko boroom bi di wax ci suuratu Ali Imran naan wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'miniina maqaa'ida lil qitaal wallaahu samii'un aliim di ko fàttali ci saar boobu fàttalikul keroog bi nga xëyee génn ci say ñoñ génn Medina di waajalal wàcc jullit ñi fa nga leen wàcce ci xuru Uhud di leen waajalal seen bërëb ya ñu war a taxaw ngir pare xare bii nga xam ne mooy ghazwatu Uhud te boroom bi mooy aji dégg ak koon mooy aji xanaa kon kon nag ñu yem noonu noonu lañ waajale ana waa Quraysh bu ñu gisee ne yonent bay saa saab jëkki yëpp nan lañ ko ak nan la ñu ñëwee loolu la ñuy gis ak li ci tegu inshaa allahu taala wallahu aalam